léegi nag ñu ñëw ci beneen côté bi al imaamu an-Nawawi rahimahullahu mu ne léegi mooy côté bi mu ne waman salaka tariqan yonent bàyyi saa mu ne waman salaka te képp nag koo xam ne sóobu nga waaw hein tariqan ciw yoon woo xamante ne yàlla tamisu fihi man mu ngi fay làmb di fa ut alal di di lii xam-xam sahala allahu bihi tariqan ila al janna borom bi dina la yombalal ca sa jëf joo jëlee yoon walay jugal biir aljana mu ne bokk na ci hadis bi ngëneelu ci alminhaj wa fadlul mashi fi talabil ilm ngëneelu di dox buñ la dox nag tekki war sa tànk kese wala sa gëléem wala sa mbaam walla sa sareetu mbaam wala wala wala wala mooy sa oto avion wak loo man di yor mooy lépp lu la yóbbu rek fa ngay ute xam-xam baax na sab scooter sab engin sab trottinette sab skateboard solo yor moo la koy yóbbu baax na yow si nga waaw waaye mu ne wa yalzamu min zalika al ishtighal bil ilm al shar'i waaw mu ne nag loolu nag day làmboog ci soxlaal googu ci rawatina xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu sharia bu dee de bu dee de xam-xamu sharia bi bi sharti ci shartu an yaqsida bihi wajha Allah ta'ala mu nga nekk koo xam ne danga ci ah jublu nag nekk nekk yàlla mi nga xam ne moo kawe te yéegul in kaana hada ndéem lii nekk na charte rab charte fii kulli ibada ci jaamu yàlla gi nekk mu ne lakin waaye aadatul ulama yi aadaay boroom xam-xam yi de rahmatullah alayhim yuqayyiduuna hadihi al masala bihi dañuy tënk uti xam-xam ci nga koy sellal te yàlla tax mais bu dee loolu la moom la boroom masaalik doon leeral lu bari loolu taxawoon nañ ci lu bari di naan te façon xam-xam yi nga xam ne baaxuñu waaw wala alladhi yatlubu li tasatturi bokkul mooy yu ñuy wax lool ay xam-xam yi nga xam ne moom de toute façon ku yor yéene boobu di ko uti amuloo lu njariñ bal ay lor la lay indil waaw tay ma karabaase dinaa ut xam-xam non réew mi ah boo fi amul xam-xam gis naa ne borom xam-xam yi ca kaw lañ leen di kii waaye seen affaire baax. sonnuñu amuñ problème mu dépense amuñ problème mu sangam ay kër fu nekk lañ leen di may nangam ak lii di leen invité fu ne man damay ut xam-xam ngir lool moo yow yàlla taxul <laughs> yow moom yàlla taxul waaw léegi nag dama koy que boo bu ko defee gaa yi topp ma ma am bayree loolu moom yàlla taxul waaw et mooy yu mel noonu yëpp yàlla taxul sauf que li ñoom al imaamul kii doon al Ghazali radiyallahu anhu talabna al-ilma li ghayrillah fa fa aba allahu illa an yakuna lillah waaw ñun de dañ doon sàkku yàlla xam-xam te yàlla taxul woon ah <laughs> mooy lan mooy parce que ñoom bañ leen doon yóbbu ci daara ji non bokkul ak comme li ñu wax léegi fi ñoom noonu lañ doon def ah. ah non bu ko jàppee noonu de que dañ doon uti xam-xam ngir góondi nit ñi wala nekk ay chefu nit ñi. wala bu ñu ko amee tey ñu cravaché yu mel noonu non loolu tax du loola ñoom de comme que dañoo dañoo ñàkkoon <laughs> ñu yóbbu leen ci euh, euh, daara ja nga xam ne comme que foofu c'était moo tax jullit ñi léegi dañu feebar quoi en tout cas ñu bari ci ñoom yàlla nañu yàlla gindi <laughs> ñoom dañu ñàkkoon léegi sauf que école publique yi te Imaamul Ghazali ah Imaamul Ghazali <laughs> boobu sawaay euh, Euh, euh, euh, li ñu naan Sénégal existé wul woon li ñu naan France existé wul réew bu ñu naan France ça n'existait pas <laughs> waaw réew mu tudd France amul woon kon nag attention ah, léegi ñun nag mooy mooy ñàkk xam sa sa sa sa sa sa sa jamono Allahu akbar hein moo tax ndax moom ay mille mille mille mille cent ah, ay mille cent la woon yaa ngi xalaat mille cent ay mille cent waaw ay mille année mille cent ay mille neuf cent jàpp mille cent ci la doon dund ci atum Grégoire <laughs> yow laa mille ana woon Sénégal yow <laughs> moom de mille cinquante huit la la la la la juddu génn àddina mille cent onze waaw muy al imaamul Ghazali rahimahullahu taala comme que ñoom dañu ñàkkoon te école yi école yi dafa amoon mooy cantine cantine li ñu naan cantine léegi aywa ah boo ko wax gars yi jàpp ne tubaab yi ko fi génne quoi <laughs> dafa amoon cantine mooy boo xam ne boo demee ci ci école yi ci daara yi dañ doon assurer ay ay lekk ak yooyu loolu di ko mën a am ci daara gi alors ko boo toogee sa kër doo ko am xam nga fii léeg-léeg nga dégg ñenn ñi naan bon. Euh, cantine yi wala nangamaki ak nangam ak gratuit <laughs> léegi euh, ñoom nag ñu yóbbu leen fa ngir ñuy man di lekk <laughs> ñu jàng euh, ku gis nii ci biti foog ne dañoo jàng si mais deke lekk gi ñu fiy joxe moo tax ñuy ñëw <laughs> loolu la noonu voilà mais te cuul ne moom dañoo ñëwoon bon ngir bon affaire u après bon bu amee xam-xam après nangamaki nangam déedéet ñoom dañ koo defoon ngir lool waaye nag euh, ut xam-xam gii lii mooy li ci njëkk xam-xamu diine waaye bépp xam-xam buy jariñ doomu aadama yi ci la xam-xamu képp boo ko demee di ko jàngi soobu di dem ci université bi faculté de médecine di jàngi te yàlla tax ngir dimbali ci sa bopp waaye jàng yi ëllëg yow yàq gaay yi wa yem même dee bii wa gën a kawee ndax wa ashraful ulumi ilmul xabar yi xam-xam bi gën a tedd mooy xam-xam bi toppatoo mbiru waxu yonent bi alayhi salaam ak alxuraan waaye tekkiwul ne yeneen xam-xam yi bokku ñu ne bépp xam-xam boo xam ne day jariñ société yi di jariñ jaam yi nga dem di ko sàkku ji yéene ci yàlla yow yàlla dina yombal yoon wula yóbbu àjjana waaw waaw <laughs> waaw moom kay na sa yéene baax loolu nag boo yéenee ngir yàlla yàq yàqantewul ne man ah man je vais tout pour être premier major loolu lu baax la waaw ndax mbir yi borom bi yonent bay saa saa nee bi daa bëgg jaam bi buy jëfub jëf mu defe ko na mu gën a rafete na mu gën a mate waaw damay jàng naa ko defe nu mu gën a mate di ten di aas laa wax premier lay teg ay moyenne dix-huit laay dóor pas ay douze ci treize ñu naan baax na déedéet yow nga mën a am lépp loolu il faut tendre vers l'excellence waaw bu fi nangu fenn ay ay ay médiocre ak i passable wala ki ay à bien wa ki bien te nga mën a am très bien kaw ko ci très bien waaw kon nag wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu bihi tariqan ila al janna waaw borom bi dalay lay yombalal yoon wala yóbbu aljana te mooy yoon woowu nga sóobu mooy sa yoonu aljana yow bul ñee kenn keneen bu ko xeebal la mu ne waaye bu ko ñee jàppal ci li nga jàpp nga xam ne yàllaa tax dimbali jaam yi ëllëg bu la ci borom bi mayee xam-xam may la ci diplôme yow loolu mooy sa yoonu aljana ngoogu téyeel ku jàpp jàppal ku jàppul jàppal fonceel waaw mu ngi noonu mu ne nag boo aka yaatu affaire bi parce que yonent way saa saam ci boppam nee na inna al malaikata la yad'una ajnihatahum li talib al ilm kii dem di sàkku xam-xam alayhimu salaam dañuy jël seen seen seen laaf yi lawal côté mooy seen tapis d'honneur <laughs> ah fii ay jël président bi mu waree wat alhamdulillah aéroport gars yi ci tarmac bi escalier yi bu kiiwee fekk ñu tegal ko tapis rouge yow sama sa gën a boobu yow miy sàkku xam-xam yow malaaka yi ñooy jël seen laaf yi lalal la ko mooy sa tapis rouge waaw ngay dox ci dëkk yow ci kaw laaf yi malaaka ngay dox allah mooy sa tapis yow <laughs> rouge fan tapis bu weex tàll <laughs> ah, waaw <laughs> te tamit attention uti xam-xam bi tekkiwul ne man il faut ma génn fi ma nekk dëgg la loolu mooy cosaan bi di génn di dem di wëri xam-xam mais sa kër gi ngay nekk toog bu dee ne connexion la ngay ngay ci internet bi ngay jànge yitte ga nga koy jox tax nga bàyyi leneen looy def waajal ko toog bi xaar di jàng ba ni ñuy jeexee yaa ngi ci yoon kooku soobu na yoonu xam-xam fa ngay toog tamit sa kër wala sa sa sa salon wala sa fan wala ci fenn toog yoom ay téere di di di di féete di liir di lëjbët di sakku xam-xam kooku yaa ngi ci yoonu xam-xam obligé wul te génn di doxa ah. waaw loolu nag ñu bari loolu da leen a nax léegi ñooy ànduñu ak seen jamono jàpp nañ ne comme ñu mag ñi dañ doon wër li ëpp ci boroom xam-xam yi ay ay ay dañ doon ay pirxaal dañ doon wër fu bari Baghdad ñu naan daxala Baghdad wa daxala al-Yaman wal wala wa wa wala wa Sham wa Misr wala Hijaz foofu yëpp dem na eh, imaamu Malik ci boppam fan la dem imaam Malik demut fenn imaam Malik Medina la yem ak génnam génnam lépp aj la doon yem génnul di wëraa imaam Malik rahimahullah <laughs> moo bokk nag xam nga boroom xam yi ngay gis ñu bari ñu bari dañuy li ma la dem nañ Sham. dem nañ yaman dem nañ fii dem nañ fee dem nañ fee dem nañ fii dem fii ñoom al imaamul Buxaari yi ñoom imaam Muslim ay yii ñu bari daanaka grande majorité des borom xam-xam loolu la mais imaam Maalik génnul fen Medina la yem am na dëgg la hadis yu jëlee Makka comme la mu jëloon ci Abdul Karim boobu nga xam ne dëgërul <laughs> rahimahullah moom Makka la ko gis <laughs> saabu bu tuddee Yonent bi sallallahu alayhi muy jooy mu ne ah kii de. xanaa mën naa jële ci wow xam-xam looloo ko nax <laughs> mu jële ci moom te kooku dëgërul <laughs> voilà mais moom xam-xamam Medina la ko jële waaw loolu dama ne la loolu loolu mais suñu jamono ñii boo nee sa néeg di gëstu xam-xam moo xam ci ay téere walla boog ci ay internet ak loolu loolu yaa ngi ci yoonu xam-xam léegi nag ñu ñëw ci wàllu mujj wi mu ne wa majtamaa qawmun fii baytin min buyutillahi taala mu ne wa majtamaa te dajaloowul qawmun ay nit fii baytin ci benn néeg min buyutillahi ci néegu yàlla yi lu dul ne ah lan lañ fay def yatluuna kitaaballah di jàng téereb yàlla bi daal quraan wa yatadaarasuunahu di ko jàngalante seen biir baynahum seen diggante illaa nazalat alayhim rahma ah lu dul ne yërmande gi day wàcc seen kaw ah, nazal alimu sakina dal wa ghashiyatuhum rahma yërmande gi daal di leen muur malaaka yi wër leen borom bi tudd leen fa mu ne loolu fa ña ne fa moom ndax borom bi amul bërëb buñ naan fee la nekk nañ ne dem déedéet <laughs> mooy ña mu yëkkati ñu kawe ña almalawul ala léegi al imaamu Nawawi rahimahullahu bo ginnaaw bi mu naan as-sakina mu ne qiila al-muraadu bis-sakina huna ar-rahma wa huwa alladhi ikhtarahu al-qaadi Iyaad wa huwa da'if li'atfi ar-rahma alayhi mu ne sakina nag muy sakina bi mu wax am na ñoo xam ne dañ koo firé ne mooy rahma moo gër mën a al di solo bu Marok waaye mu ne loolu dëgërul parce que li atfi rahma waaw parce que al atfu yaqtadi al mughaayara loolu règle la boo defee e, e de coordination fu am ñaar ya muy boole bokkuñ gis nga xam nga wolof yi dañ naan la euh, euh, sàmbaay bàcc sàmba mooy bàcc mais foo gisee ñu ne la sàmba ñëw na ak bàcc da ngay xam na du même bi c'est pas la même personne non du même sàmba ñëw na ak bàcc fooku moom looy mën a dégg wolof yi naan la sàmba mooy bàcc xamal ne non ñaar ñii moom duñ benn moom ñaari nit lañu du kenn kon nag sakina yonent bay saa saam waxu manu la ne ñooñ di jàng illaa nazalat alayhimu sakinatu wa ghashiyat humur rahma ba pare rahma ak sakina di bokk luñ tere luñ teg luñ teg loolu man da ne waaw lay wax ne al imam al qaadi de loolu la tànn waaye loolu dëgërul parce que li atfi rahmati alayhi ndax liñ jël rahma daal di koy tofale def ko conjoint mu mu day war ne bokkuñ sakina mooy ak dal mooy ak mooy ak te loolu moom dafa nekk loo xamante ne nii lu keleer la moo tax mooy ak dal rek la borom bi doon wax ne moom moo wàcce as-sakinata huwa alladhi mooy borom bi nga xamante ne nii moom moo wàcce as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim waaw huwa alladhi anzala as-sakina borom bi moo wàcce ak dal ci xolu way ngëm yàlla yi ngir ñu yokk ngëm yàlla booleeg seen ngëm yàlla waaw te moom la doon wax ne ala bi zikrillah tatma'innul qulub ala waawee ala yëgu ngeen ma yëgal lépp ala nee na bi zikrillah ci tudd yàlla di fàttale ko yàlla di mentionné la le nom d'Allah tatma'innu lay dale al qulubu xol waaw comme que ñii dañoo nekk di jàngal sikkar gi gën mag ci kaw suuf mooy alquran moo taxit borom bi daal di wàcc ci ñoom dal moo tax saxaaba ba nga xamante ne nii da doon jàng alquran dégg ay sabu fas waaw ay tànki fas yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko loolu malaaka yi la doon ñëw di indi yërmande loo loo kon nag mu ngi noonu la de waaw loolu lu am ma am solo la léegi nag al imaamu Nawawi ah. rahimahullahu taala mu ne léegi nag muy ñëw mu ne wa fiihi te nekk na ci wa fii hada dalilu mu ne nag gis nga xadis bii nekk na ci tegtal li fadlul ijtimaa'i ngëneelu di daje ala tilaawatil qur'aan di jàng al qur'aan fil masjid ci jàkk ji waaw mu ne wa huwa loolu mazhabuna mooy suñ mazhab wa mazhabul jumhur ak mazhabu jumhurul ulama mu ne wa qaala Malik mu ne kanta imaamu Malik moom dane yukrahu loolu dañ koo sib mu ne wa ta'awwalahu ba'du ashaabi lenn nag ci bo ci Maliki yi ne non imaamu Malik jubluwu ci sib googu quoi daa am lu tax moom la naan interprété na ko mu ne wa yalhaqu te nag dina toog bil masjidi mooy est ce que ngëneel gii nii suñu borom wax ne wa xaw qawmun fii baytin min buyutillah te du dajaloo benn ay nit ci benn néeg ci néegu yàlla yi parce que li ko euh, euh, est ce que lool lool ci néegu yàlla kese la bu dee beneen bërëb bu dul comme comme ñu nekk benn pièce benn néeg benn salon dajaloo fa di jàgg jàng alquran di jàngante alquran mais loolu est ci lañu mu ne loolu nag mu ne wa yalhaqu bil masjidi fi tahsili hadhihi al fadila dina topp ah ci jàkka ji ci am ngëneel gi al ijtimaa fii madrasa daje booy daje foo xam ne ab école la ñu fay jàngale alquran di fa jàngante alquran war yu baat ak yi nga xam ne mooy dañ koy ay angaar la wala foo xam ne dañ fay nekk ñiy takku dem fa ngir di jàng alquran di di gëstu xam-xam ak yooyu ak yu mel noonu mu ne wa yadullu alayhi li koy tegtale lii moo xam ne imaamul an-Nawawi mooy alxadith alladhi ba'da xadis bi ñëw ci ginnaawam rahimahullah mu ne fa innahu mutlaqun dafa joyal yatanaawalu jami' day boo day làmb bépp yépp bërëb rek waaw mu ne booloo tax wa yakunu taqyidu léegi nag bu boobaa mu nekk tënk biñ ko tënk fil hadith al awwal hadith bii nii ne ci néeg ci néegu yàlla yi loolu mu ne xaraja ala al ghalib mooy maxraj al ghalib mooy daa waxe rek ci li nga xam ne ni ëpp nit ñi bu ñu doon jàngal xuraan ci jàkka yi lañ koy defee bu ñu doon en groupe bi jàngal xuraan ci jàkka yi moo tax mu waxe lool moo tax te euh, euh, mafhumul dëgërul waaw moo tax bu alquran ne warabaa'ikum warabaa'ibukum laati fi hujurikum bokk na ci façon jigéen ñi nga xam ne yéen góor ñi man bu seen boroom xaraamal naa ngeen takk ko mooy jigéen ñi nga xamante ne nii seen da ngeen a takk ab jigéen ab soxna mu ñëw ëndaale doom ju jigéen mu ne ñu nga xam ne dañuy ñëw ñëwaale ci seen néeg yi ñooñu daganoo léegi lan moo tax borom bi kon léegi mënoo cee déggee comme li zahiri yi wax kene non bu dee nekkul ci néeg bi mooy bi yaayam bi sëy si indaalewu ko kooku mën nga koo takk loolu dëgërul parce que ma xaraja maxrajal ghalib borom bi daa waxi lu ëpp ni nga xam ne noonu lay demee mooy yaay gi lu bari buy sëyi feneen day yóbbaale doom ñoom jot am loolu la obligé wul nag ne tout le temps da koy yóbbu mais loolu moo ëpp lu xew mais léeg-léeg moo ay doom yoo xam ne nekk nañ mag wala ñu nekk nañ feneen dëkk feneen léegi nag doone comme que kër gi man wala na takk waaye ñi moo newul ci kër gi mën naa leen a takk déedéet loolu ndax xaraja maxrajul xaalib waaw ndax mafhumul xaalib la te mafhumul xaalib bi laysa bi mu'tabar duñ ko bàyyi xel moom lay wax nii mais hadis lii dafa tudd yi parce que ci jàkka yi la ñuy dajaloo di def yooyu waaye feneen fu ñu ko defee day amaale ngëneel goo gële te loolu hadis bi muy wax mooy hadis bi ci imaam muslim teg. parce que imam muslim dafa jële ci say hadith ginnaaw bi indee hadith bi ci buntu kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu fadl ijtima'i ala tilawati alquran dafa indiwaat beneen hadith ginnaaw bi boo xamante ne nii al aghar abi muslim dane ashhadu ala abi hurayrata wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhuma annahuma shahida mu ne maa ngi seede ci sayna abu hurayra ak sayna abu sa'id al-khudri ken ñoom ñaar seede nañu nema seede ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne annahu qaala kaana yonent bi alayhi salaatu salaam wax na lii ne laa yaqudu du dëju du toog qawmun ay nit yazkuruna allah di tudd yàlla azza màgg na wa jalla ah tedd na te màgg na illaa lulu hafathumul malaa'ikatu malaaka yi dinañ leen wër wa ghashiyatuhumur rahma yërmande yi daal di leen wër worom bi yër wërale leen yërmande wa nazalat mu wàcc alayhim ci seen kaw as-sakinatu ak dal wa zakarahumullahu borom bi tudd leen fii man inda ñene fa moom waaw kon nag mu ngi noonu kon lii day wane ne yeneen bërëb yépp moo xam madrasa la yooyu yépp day duggaale ci ngëneel gi nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salatu wassalaam daal di wax te moom la al imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala di wax noo ne i wane ne ngëneel googu nag mooy euh, ñii ñépp ci bokk waaw léegi lii nii kon imaam Nawawi nee na lii dañ ciy jànge rahimahullah te ni kon di dajaloo di jàng alxuraan loolu moom waa jumhur dañ ne loolu mën naa nekk waaw imaam Maalik nag nee na da koo sib mooy moom laa la ne la mooy li marocain yi def parce que la rasuna di ko jàngalante xam nga lu ñuy def def kii day jàng nga déglu ko mu kii après yow ngay def loolu am mais mooy façon loolu ci wàllu nan lañ koy jànge xam-xam yi ci nekk nan lañ koy daptoo alquran nan lañ koy bind nan lañ koy takkee ak xam-xam ya ca ne ak xam-xam ya nga xamante ne ñoo ball ci alquran ak yooyu waaw ak tamit mooy di jàng di jàng ñoom ñuy jàngandoo waaw moo tax mu ne ijtimaa fii nekk na ci fadlul ijtimaa di dajaloo di jàng alquran waaw waaw fadlul ijtimaa ala tilawati alquran di boole di jàng te lool nit ki mën na ne waaw non loolu mooy dañuy dajaloo ku nekk toog di jàng waaye lan moo tax nga bëgg cee génne beneen bi ñuy jàngandoo a haute voix kan moo ko ci génne génnu ci waaw génnu ci te loolu xadiis yi koy gën a leeral mooy bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne borom bi dafa am ay malaaka yoo xam ne yu baax lañu yuy wër bi eh, xala xilaqu dikri lañuy lañuy lañuy dañuy làmb di seet fan la ñuy tudde yàlla bu ñu ñoo xam ne dañuy tudd yàlla ñu ñëw ku ñuy wootante naan ñëw leen li ngeen doon uta ngi ba ñu agsee nu ñu def ñu toog teg dalgat ñëw ak ngir yërmandeem ñu dem seen borom laaj leen te moo leen gën a xam ne leen sama jaam ya a fekk lan ngeen leen fekk ñuy def ñu ne yuhallilunaka wa yuhammidunak mais yuhallilunaka mooy la mooy ñu naan allahu akbar mooy koy def mooy ku ne laa ilaha illa allah wa yahmadunaka wa yahmadunaka ñu ngi la ay alhamdulillah yoo xamante ne ñoo koy defandoo que boo ne yuhalliluuna ko moom mooy ku ne hayla la mooy ku ne laa ilaha illa allah te dañ koy defandoo nekkul ne kenn day taxaw ne laa ilaha la allah wala ku nekk ruqam kese déedéet ak ñu koy defandoo waaw kon nag mu ngi noonu moo tax saxaaba yi ba ñu jógee tabu di dugg biir Medina di di di sikkar ca kaw yonent waaye saa waxu leen ne bàyyi leen sikkar si bu leen wax ci kaw la leen wax ndax dañoo sonn te tamit day mën na Eh, am corde vocale yu mën a yàq ci ñoom ndax sonn bi ñu sonn ak yooyu mu ne ki ngeen di laaj ne laaju neen taw euh, déeyaalu ngi ngeen ak koo xam ne dafa tëx wala ko sori moo leen gin a jege seen buumu xol waaw loolu la leen wax ne neewu leen bu leen sikkarandoo en mbooloo te dañ doon wax ci kaw ay laa ilaha illallah ñu ko waxandoo kon yooyu yëpp lii loolee suñu mbokk marocain yi di def ci seen jàkka yi waxoon nañ la ko fi di dajaloo ginnaaw tàkkusaan wala loolu laata timis di jàng alquran def benn kuréel ñoom kuréel comme ni ngay gis Sénégal genre kuréelu yi ñoom kuréelu alquran lañ koy def waaw ñoom ñépp nag ña koy def ñoom ñépp a mokkal nag waaw dañuy jékki rek ubbi benn saar kay bu gudd wala bu gàtt wala yu mel noonu waaw commencé bismillahi irrahmani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rrahiimi maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ba mu jeex ñu koy waxee na loolu ma amul dara lu koy tere te moom la imaamu di wax nii wallahu ta'ala a'lam kon léegi nag li ci def suñu boroom ne kii yonent bi saa saa mu ne waman bat wa lee nag yii nii yëpp bi ci gën a màgg mooy wa zakarahumullahu fi man inda borom bi <laughs> fa moom ca haute assemblée ba allah mentionné la képp ku yàlla mentionné sa sa sa tudd mooy texe nga addina ak allah kooku texe na addina ak alaaxira moo tax lu rëy rëy rëy la lay waral borom ba di tudd fa fa faña jara tudd waaw Allahu akbar borom bi waaw te daa ngëm mooy ngëm yàlla yi huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima non sawaay yow xaw ma kan ne yow moom texe nga moom yow moom sa affaire baax na léegi mu yonent ma saa saam teg ci beneen mbir nag information bu mujj bu capital te am solo mu ne waman batta bihi amalu képp nag koo xamante ne nii ay jëfam imaamu Nawawi mu ne rahmatullah ci alminal man kaana amaluhu naaqisan lam yalhaquhu bi martabati ashaabil a'maal fa yanbaghi allaa yattakila ala sharafi an-nasabi wa fadilati al-aba wa yaqsura fi al-amal mu ne képp koo xam ne ay jëfam dafa wàññeeku dafa jo euh, ñàkk mat na ko leer ne kon lam yalhaqu loolu du ko yóbbee ci martabaay boroom jëf yu rafet ya kon nag kooku li ko war mooy bu boobaa na fexe moom jëfam ju manqué joojee na fexe bu mat fa yanbaghi li war mooy taki yattakila bu mu sukkandikoo ah di basé wu rek ala na nasab parce que moom boo demee sax surtout yonent bi la alayhi salaam surtout Serigne diw la ak nangam mu ne loolu moom bu yeboo bu mu ci nekk di di di di di basé ci loolu waaw. wa fadilatil aba ak baayam yu baax yi fi newoon ak i maamam déedéet loolu moom bu mu ci basé wu <laughs> ndax loolu du ko jariñ loolu déedéet wa yaqsuru fil amal ba pare tax moom nag saa waay léegi liggéeyatul quoi. parce que daal maamam yi ñoo doon nangam ak i nangam ah loolu du la jariñ dara moo tax al imaamu as-Sindi kii bi muy def li nga xamante ne ni haashiyatu Sindi ala Ibn Maaja rahmatullahi alayhi mu ne batta abi mooy abta abihi mooy ay bi maanaa ay man axarahu an ash-shay'i tafrituhu fi al-amali as-salih lam yanfa'u fi al-akhirati sharafu an-nasabi waaw wa qiila yuridu an at-taqarruba lillahi la yuhsalu bin-nasabi kasratu sha'a kasratu al-asha'ir bal bil-amali as-salih fa man lam yataqarrab bi dhalika la yataqarrabu ilayhi bi 'ulwi an-nasab al-imam as-Sindi rahimahu